bil buruj fa aw nguru na te ko ko mo ko islam ya rawa rahman ya rata ram ji ka do bila fasu wa kuma ki bu bu bu rahman ka ra ji ko mila hu ja dunya ara hu ka ra ko ji bu ka wa wa samai dunya wa samaan fa bil buruj ka borom nguru nguru ja samaan ko ñaar lay ñoy waxuwaay salaatu bi tayaara bi nga xam ne ñu amee përëb bi nga xam ne moo doxal mbiram àdduna si ñooñu ñoo seet dafa yàlla ba yàlla ñu leen di jëlee am na ñu ne mooy wàccuwaay yi weer yi waaye picc yi ñaari leen defaaru Qur'aan ak hijri moom la yàlla namm mooy wàccuwaayu guddi yi nga xam ni ñooñu mbëkk yi doxal ak ñoom ñëpp yàlla ngi màcce dafa yàlla ba yàlla ngi jëm ci moom wal yow mi ngi naan des almawa di gën a di gënee te mooy tënkal yàlla yàlla ngi jëm ci tënkal yàlla. wa saa yi ñu ngi naan ci gëstu ba di àgg seede. muy jëfëb àjjuma dana seede lépp lu jaam def ci moom wa mashhudin ak jëf ba ñu buñ seere mooy jëfëb Arafaat mooy mashhud ndax yàlla wax na ne wa asim jinaafi bi hadiyaatu yaatu ko rijaalan wa ala kulli daamirin yaatuuna min kulli fajjin amiiqin liyashhaduu moo tax ba képp ko xaj dana teew Arafa mooy bés buñ teewee bi yonent na ne dana wàcc ci bésab Arafa di wax malaaka yi leen di suukaree fu ci malaaka yi naa yéen malaaka yi seet leen sama jaamu ñu ngi bàyyi ko wàcc seen njaboot yaa seen alal ya dikkal ma fii ñu ngi ci bu bopp ñu ngi pëndent jublu ñu mooy sama yool te rewa naa leen yéen malaaka yi ni ñi baal naa leen goreel naa leen bon may naa leen ñu na ñëpp dem bokkatuma leen dara bëgg leen jëm Musdalifa ñu ñu baal seeni bakkar bés boobu mooy mashur lu ma doon jëriñ yonent na ne bés bi gën ci bés bi nga xam bi gën ci kaw ci bés mooy ajjuma dellu wax ne bés bu gën ci bés yi gën ci sank mooy bésu arafa bu wute ajjuma ci bés bu nekk la arafa benn yoon la ci at mi su dajee ajjuma boole yaari ngëneel yi moo tax ñu taamu ak boo xam ne Arafat taxa fas yéene juma bi ne dara ba tukki itam jóge fa yonent yonent moom la aj la aj de jarab muy taxaw Arafat yàlla di wàcce al-yawma akmaltu lakum diinakum dëgg fa juma la lu yàlla doon gëm nekk ci yeneen ci yëf yi mu wax ko ci la wallaahu rabbi naa saa wala wala mu waroon faxee yàlla rëbb na leen laay mu dafay def loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka dafa gasoon ay pax taal ci safara wacc fay soldaar ku romb rek boo gëmee tërële buur bi weddi yàlla ñu bàyyi la nga wéy amee gëm yoo gërëma buur bi xanaa ne yàlla nga gëm ñu foog la sa mujjee ba xam sa faraw di ko def di ko def di ko def ba jigéen bàyyi ko ca ñu ngi boot doom di juddu ko xeet ñu di ko laaj mu ne moom yàlla nga gëm ñu bëgg koo fab sa mujjee sa faraw sa mu bëgg a dellu doom ndax na wax na leen neex doom bi ne ko waxal ci li nga ne rek nga nekk ci dëgg bañ fab ko tànn ko jëfandoo buur boobu moom la yàlla wax ne rëbb nañ ko te jëmmi bés nag li gone koo xam ne gëm la woon daf ko sopp lool ko na na dem na dem ca xire moom ko fekk ab labbe ngi ci yoon wi suñu tàmbali diine xale bi moom bu ñëwee fa la ba di déglu ba ngoon jot mu jëm ci di góorlu dugg ci diine dugg ci diine yàlla daal di ko jox maqaama bu koy mu mën a ñaan lépp lu ñaan rek mu nangu dañuy ñu ci moom seen soxla di leen ñaanal yàlla di leen xattali bi nag defe na ne gone ma fi nekk rek boo xam ne mu ngi jël ko soloom na gis ñëw na bi dégg ci bi ne ko yow da ngaa am beneen diine bu bokkut ak bi ma nekk ko waaw man yàlla laa gëm mu ne ko danaa la rey mu ne ko mënu la maa rey mu xebal ay soldat yooyu yóbbu leen ko ba jëgg ba ñu gën a gudd ci bañ ñu ngeen sànni liggéey bi gis nga góor daanaka gis ñu bañ gën a kawe ñu sànni ko ñu soppeeku dara jotu ko mu ñëw pour bi ñu leen def leen li ma waxoon ko def nañ ko waaye dara jotu ko mu ne dem leen fab leen sama gaal gi ngeen dem ngeen joow ko ba ci digg géej gi fa géej gi lëbb seen lëggam géej mu ngeen sànni ko ci géej ñu dem ba jëgg ci ko jël waaw dañuy jëggi rek seen gaal ba ca ba ca rëb koor ba rekk xale baa ngi taxaw jëkk na leen a génn ñu ñëw mu ne leen defu leen ah ko nag li ko mu aw ñu xew mu ne ko nag bëgg a rey rek mu ne ko wax naa la wax ni mu mën a rey dëj bi ko doon mën rey mu loolu lan la mu ne ko ngay dajale mi ñëpp bu kenn def nga fàtt benn bés ñu daje ñëpp ci bay nga jël fas fàtt ne ci barke bu xale bi rek yàlla suñu fett gi xale yi. tey jëfuloo loolu doon mën rey amu ah, moom na mën a def ba rey ko rek dana ko def. daje réew mi yëpp ñu bañe ñu daal di taxawal xale ba daal di ñaar certifié ne barke bi yàlla xale bi na certifié rek xale bi certifié daal xale ba rek xale ba daal di dee ñëpp daal di jébbalu ci taxawaay benn benn yoon la mu doon bañ moom la buur de wax ne kuti dara biir na asaabul uxduudi waroon ñu tax ma naari safara zaatil waqooli wala borom tàkk tàkkal ñu fi mu bañ a am soo bu ma jëkk dañoo àndaa fa safara fa moom fa ñoom yàlla mu ne nañu xam alaamaaya fa doon ci moom fa ñoom ci moom duñu way seede lañu alaamaaya fa doon ko lañuy def duñ mu ne ci way gëm ne rek boobu xam nañ lu ñu def ci leen lakk yàlla mu sol na kuñ sànni ja safara fa rek yàlla daal dina yóbbu aljanna ba maa maqa moom ci ñu ñu ñu ci ñoom yi daa am yow ñoom la rek duñu gëmat bi daa uti ala ala bi ci dara ñu ci ci wàllu alhamdulilah këriñ këriñ këriñ këriñ sant la nga xam na ko mulki samaawaat yi juróomi asamaan juróom-ñaar wala rek juróom-ñaar wala këriñ jëm aji seetlu aji seetlu la mu aji yëpp la mu ala seen ci lépp la rek yàlla ñu ngi janoog lépp la rek. inna mu ngi na way gëm wala mu ñaaxee way gëm ñu jigéen yoroon la ak képp ku gëm yàlla góor ak jigéen su ma la jot moom moo topp ci ñi wala mu war na ci ñoom asaabu jaanama mbugalam jaanama de wala mu war na ci ñoom asaabul araq mbugalam la ñu ne ci àddina ñu ne jaalaxira wala yëpp sax wala indi na léegi na naka ñoo ne amunoo gëm nañu waa amuloo tamit jëf saa yaa di farata yaa naafile lahum ajina kala ñu aleen ganaat buy toor te ji bi dana taw ñun quoi que daal di suuf rek ñun maa doon yoroon yoroon rek ñun daal di gën a ko loole ñun maa doon yoroon yoroon daal di ko loole am ko wutu mu mën di joxe am kër yi nga daal ñu màgg rek ñu ne bàtt rab bi quoi naka kii borom sa kii yu bëri parce que ji bi maa ji dëgër na mu rek ji bi yàlla kii yu bëri ñun dëgër lay doon rek ñu ne war na ko moom yàlla. ñun bàtt rab bi quoi. ñu ko téye garanti ñu ko jël ñu amul sax nañ ko waaw yàlla téye ñu ci jaam ñu dëgër la lépp ñu ñëwoon ci ñun réew yow ñu ñu dugg dañu ñu ci suñu mbir yow ñu dugg ñu dugg ak ñoom ñu ko suñu mbir ñu ko ñu doole ñu leen jàngal xaaral ko di ko def yow ñu am affaire yi ñu amul day naka ñu ma jëli ñu yow loolu ñu ma aju fa xaral ci dund loolu ak ñu borom xaral ñu dund xaral ci ñu ko ñu ñu ñu aju ko bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wala ci tabu ñu yépp ñu ñu rek wala ñu ñu rek ñu ñu ñu ñu wala lay jàng ñu ñu ñu ñu ñu def la ñu ñu te ci seen ñu ñu ñu ñu ñu la te la ñu waaw dara bu am ñu ñu ñu ñu te ko du am na fa fa ñu ñu ñu ak bu bu ñu ci def ñu ñu ñu ñu ñu nga xam ne solo si si wàllu service bi ñu ngi woo fii ba mu doon am na suñu ngi ci woo bu ñu ci ci ci ñu ay ñu ci lañ ci weer bi ñu tax ñu ci gisee woo ñu ci doon ñu ngi dañ la doon ci ñu ñu ci yàlla na ñu ñu ngi di woo di woo ci di taw di woo am xaram ñu ngi defal ñu ñoom yaa wañ di def de ñu woo ñoom ñu ngi ci ay ñu ñu ñu ñu ñu raaw ñu ci ñu ndax ñun ñu ngi ci xaw bi ñu gën yoon kon day wax ñun yàlla ñu wax yàlla ñu ngi ñu ngi wàllu kër yi. ñu ngi ci àll wa ñu xool ñu ñu xool ñu yëkkati leen ñu ànd wala te